min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi kitaabi aadaabi ta'aam wa fil baabi saamini wal mi'a baabu karaahatil akli muttaki'a kon al imaamul haafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw biñ gisee ci suñu jotaay bii ñu génn chapitre bi nga xam ne moo doon 107 nga xam ne moo doon hadi euh, baabul amri bil akli min janibil qas'ati wan nahyi anil akli min wasatiha ñu gisoon ci ñaari hadis yam fu indi woon hadis bi mu mujjoon ne gis moo doon hadis numéro sept cent quarante-cinq mu noon wan Abdullah ibn Busrin radiyallahu anhuma annahu qaala qaala linnabi kaana linnabi sallallahu alayhi wa sallam qas'atun yuqaalu laha al-gharra walillahi alhamdu wal minna comme niñ ko digle woon tey yégle woon ñu war a gis chapitre bi ci tegu ba léegi ci chapitre yu gàtt yi al imam di indi yoo xam ne gudduñu ay ñaari hadis la fi indi après tëj jëlaat beneen muy cent huit téeméer ak juróom-ñett mu ne baabu buntu karahati ñu ngi ci buntu ñu ngi ci téere ñaareelu téere ci Riyaad bi kitaabu aadaabi ta'aam bi wax ci tegginu li nga xam ne mooy ñam lekk booy lekk voilà mu ne baabu buntu cent huit karahati sibu al akli di lekk muttaki a di wéeru waaw wéeru di lekk waaw moo xam nag ak na nga wéeroo nag borom xam-xam yi nag dañ cee wute dinañ ci ñëw léegi ci xadiis bi nga xam ne moom lay njëkk indi waaw rahmatullah alayhi dañu wute mais wéeru bi mooy la ah est-ce que mooy ma teg sama akudewu sama concu fenn teg di lekk wala teg sama loxo càmmoñ ci suuf teg ko di ci wéeru ah di ci appuyé wu di lekk wala dama wéeru ci mur. sama benn wet moo xam ndejoor bi wala càmmoñ bi ak walla boog damaa toog toog boo xam ne ci ab ab ab laa toog toog bu baax ba mën a jekku li may lekk est ce lépp ban la ci loolu lépp ay wute la ay wax la yu am dinañ ko gis insha allah ñuy wax wax yi kon baabu buntu chapitre bii garab gi ci tool bi mooy wax bokk ci teggin yi nga xam ne ci teggi ñam lekk mooy nit ki bañ a lekk koo xam ne day lekk di wéeru ndax lool min fi'lil jabaabira daa bokk ci jëf yi ñi nga xam ne mooy eh, ñu rëy ñéeg di wane waaye ñoom ñoo kii voilà di wane ne ñoom daal eh, voilà wéeru nit ñi tiim ñi leen seen ñu nekk ca kaw ñépp tiim nekk ca suuf ñuy lekk di tiim di wéeru voilà loolu am na am na ñoo xam ne wax naa dañuy mystifier seenu lekk kenn du leen gis bu ñuy lekk Eh, ngir rek gaa yi bàyyi ci brouillard bi nit ñi naan moom du lekk ak ñi naan nii lay lekkee moom daanaka day mos benn ñaag lay def ak yooyu yépp entretenir mystère boobu nga xam ne moom du daraay diine moom waaw kooku moom sori na wax li yonent may saa saam doon def gis nañ ñi nga xam ne noonu lay lekke ànd ak saxaabaam ya radiyallahu anhu ba ci Seydina Abdallah ibn Busr wax di ñu indee ndab lu booli bu rëy bu bu rëy boobule nga xam ne al-Gharra bi ñu ko tegee hmm? moom yonent bay saa saa moom saxaabaa ni ñoo doon lekk te gisoon nañ hadith sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne yonent bay saa saa da doon lekk juróom benn ci ay saxaabaam mooy hadith numéro 733 bi léegi benn kaw kaw jóge ne le daal di ne téel mbir mi fa akalahu bi luqmatayni lekk ko ci ñaari <laughs> ñaari lijj kon loolu lépp nga gis mooy yonent bay saa saa da doon lekk ñoom te loolu yàgg nañ ci taxaw kon mooy loolu euh, euh, jabaabira yi nag ñooy lekk façon seen lekk yi di wéeroo yu mel noonu. wal iyaadu billah léegi nag muy indi fii ñaari xadis kese la fi mu xadis bu njëkkee mooy xadis numéro sept cent quarante six ah ñaar fukk ak ñeent fukk ak juróom benn al imaam mu ne abi juhayfata wahb ibn abdillahi radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa akulu muttaki'a rawaahu al-Buxaari rahimahu llahu ta'aala qaala al-Xattaabi rahimahu llah al-muttaki' haahunaa huwa al-jaalisu mu'tamidan alaa witaa'in tahtahu qaala wa araada annahu laa yaq'udu alaa al-witaa'i wal-wasaa'idi ka fi'li man yuriidu al-ikthaara mina at-ta'aam bal yaqudu mustawfizan la mutma'inna wa ya'kulu bulgha hada kalaamu alxattaabi rahimahullah wa ashaara gayruhu ila anna almuttaki'a huwa almaa'ilu ala janbihi wallaahu a'lam al-imaam al-haafiz an-nawawi rahimahullah mu ne an abi juhayfa mu ne xadis bi mu ngi koy jële ci Abu Juhayfa waaw Wahb ibn Abdillah Aswa'i radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah Abu Juhayfa saxaaba la woon waaw Aswa'i al-Kufi muy Abdallah mu ne Abda mu ne Wahb ibn Abdillah Wahb la doon doon di doomi Abdillah waaw am na nag ñu ne Wahb ibn Wahb waaye lii moo gën a siiw Wahb ibn Abdillah radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam laa aakulu man moom du ma lekk muttaki an di wéeru man yonent bay saa sam du ma ko def mu ne rawahu soloo na ko al-Bukhari di al-imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari radiyallahu ta'ala anhu léegi imaam an-Nawawi bi mu ëndee xadis bi mu ne ca suuf qaala al-Xattaabi léegi nag mooy lam waxoon dinaa leeral yenn ci baat yi nga xam ne niñ koy daftoo ak tamit bu leeral bu jaree maanaa yi xaw a lënt ñu leeral ko dinañ ko leeral fii nag waxi euh, kenn ci boroom xam-xam yi daal imaam al-Xattaabi boroom Maalimu Sunan sharh Sahih euh, non Sunan Abi Daawud moom la indi rahmatullah alayhi mu ne nee na al-muttakiw léegi nag boo déggee loolu rek. Euh, alxataabi mooy yow kon léegi xam nga léegi kene kon imaam Abu Daawud kon indi na ko <laughs> voilà léegi mu ne qaala alxataabi al imaam alxataabi de rahimahullahu taala moom liñ ko fi gis bari na de ah fay ah <laughs> ñi ñoo jëre gis ñooy ñoo parce ñoo def liggéey yoo xam ne ñi ñëw seen gannaaw dañ koo soxla allahu akbar waaw kooku mooy alxataabi nekkoon boroom xam-xam bu rëy rëy rëy rëy rëy waaw bu rëy rëy rëy rëy rëy waaw Allahu akbar loolu moom masha Allah da ngay gis ñoom ñii dañ koy citer lu bari waaw téereem boobu téere bu yàlla def barke la waaw waaw Maalimu Sunan Allahu akbar Sharh Sunan Abu Dawud al-Imam al-Khattabi moo doon Abu Sulaymaan la tuddoon moo doon dàkkantalam ah mu ngi génn àddina trois cent quatre vint huit nga gis ne moom sorwul salafi quoi voilà mooy sorwul salafi la trois premiers siècles yi gis nga moom fi nga xam ne noonu la ñëwi moom al imam Abu Sulayman ah, ah, ah, ibnu Muhammad al-Khattabi rahimahullahu taala kon moom mu ne léegi nag mu ne moom moo ne alxataabi de nee na <laughs> ah almuttakiu yonentu saa saam yu wax nii nag baat boobu di laa akulu muttaki'an al muttaki'u haahuna fii huwa al jaalisu mooy ki nga xam dafa toog mu'tamidan ala wita mooy sukkandiku ci loo xam ne ab laltu la bu mu lal waaw wal wasaa'id ak comme ay njegenaay ak njegenaay waaw mooy day toog ci suuf mais fi mu toog daa am lu mu ci teg loo xam ne ci lay toog comme booy lal dara toog ci waaw wala nga teg ay puuf wala ay ñegenaay daal di ciy toog ka fi'li loolu mel ni jëfu man ka nga xam ne yu yuriidu dafa nam mu bëggal iksaara baril min at ci lekk gi mu tiim nag mooy koo xam ne day jël position bu baax toog toogi bu baax fës yéene jàmmarloog lekk gi mu tiim def ci li nga xamante ni moom la ci jël ci lim ci soxla mu ne kooku la loolu mooy al bal mu ne nag yonent way saa saam dane man du ma toog comme noonu bal li am ba def yaq'ud day toog mustawfizan mustawfizan mooy toog boo xam ne waaju du nekk à waaw loolu mooy mustawfiz mooy toogin la boo xam ne waaju bu ko toogee ah mooy ghayru mustaqir fii qa'datihi mooy moom ni mu toogee nekkul à toogul toogin boo xam ne da ciy nekk à l'aise waaw ndax mu ngi jóge ci al wafz te mooy al ajala mooy gaaw mooy toog boo xam ne waa ji dafa yàkkam toog na toog boo xam ne dafa mel daa am lu bëgg def léegi waaw mi nuy tooga noonu rek toog xaw a kii gars yi ko waaye sëñ bi toogal a taay bi xaaral non xaaral ba xel li waa ji commencé di kii quoi mais non non non xaaral ma suukar rek sawaay non taw toogal toogal toogal ma suukar rek xelli la waaw sawaay gis nga toog boobu muy toog di xaar xam nga toog boobu du toog boo xam ne toogu ku fi nar a xaar nag di xaar première deuxième ba troisième non kii day toog toog boo xam ne mooy de rek bu waaj yi di yéex di xel sax mu jóg taxaw taxaw de <laughs> di kii waaw kay mu rek ko loolu mooy mustawfiz yonent may saa saam nag dane man façon toogin boobu laay toog waaw bal yaqudu mustawfizan la mutma'innan du toog nekk koo xam ne day dal wa yaqulu bulgha mu lekk loo xam ne da koy jote la rek waaw loo xam ne day tax ramaq li at ak kii wu ko dal wala loo xam ne da koo war a jañ mu wàññi ko ba mën a taxaw daa jaamu yàlla dox yoo xamante ne lu mu war a dox la te lépp di ci mbiru boromam tabaraka wa taala loolu mooy bulga mooy loo xam ne moom ngay jottale ko ci dund rek loo xam ne lu la doy la waaw du nekk loo lekk ba suur waaye loo xam ne boo ko jëlee yow dina la téye waaw dina tax yow nga man a taxawal sulbak mooy taxawal sa ndigg loolu la léegi nag mutma'innan mu ne wa ya'kulu bulgha léegi nag imaamu Nawawi mu ne hada kalaamul Xattaabi mu ne lii de mooy wax waxal Xattaabi moom de nii la ko tekkee rahimahullah wa ashaara ghayruhu waaye nag ku dut moom ci leneen ci borom xam-xam yi nee na ilaa anna al-muttaki'a non non non mooy jàppul ne lii mu wax lii la waaw <laughs> ilaa anna al-muttaki'a te ne kiy wéeru huwa al-maa'ilu mooy ki nga xam ne dafa jéngaalaa jënd mooy koo xamee xam nga muttaki buñ ko waxee en général ci ki nga xam dafa bu dee waa ji dafa toog wéeru mooy dafay jéng ci benn côté am soit côté euh, ndeyjooram wala càmmoñam voilà mooy bu bu boo toogee wéeru fenn voilà li nga xam nga am na koy penché wu moo xam sa gannaaw ngay penché wu teg ko ci mur wala boog wet gi miir bi sa côté ndejoor la ne nga wéeru foofu wala sa côté càmmoñ nga wéeru foofu wala euh, fauteuil bi nga toog côté bi nga ci wéeru loolu noonu am ñun am nag ku mais loolu la waaye loolu la waaye eh, lii la mooy ah, wal maa ilu booy ku jéng ala jan bi ci bellu ci benn ci wetam yi wallahu imaamu Nawawi nag ne wallahu te borom bi tabaaraka wa taala alam mooy ki xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waaw léegi hadis bi kon mu ngi nii lii la imaamu Nawawi indi léegi laaj mu njëgg mooy sal imam dana rawaahul Buxaari rahimahullahu ta'ala mooy est-ce que moom donc ko solo ñu leen déedéet sëriñam al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal jiitu woon na ko ci na ko noonu solo na ko mbokku taalibeen al imaamu Abu Dawud as-Sijistani na ko noonu solo na ko taalibeen moom imaamul Bukhari al imaam Abu Isa at-Tirmidhi na ko noonu solo na ko al imaam Ibnu Maaja rahmatullah ala al-jami' al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ngi ko ci kitabul at'ima babul akli muttaki mu ne haddathana Abu Nu'aym mu ne nettali nañu Abu Nu'aym te imaamu Ahmad ci moom nit la ko jële ndax imaamul Bukhari sëriñam bii di ki nga xamante ne mooy eh, Abu Nu'aym sëriñ la tamit ci al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ñoo ko bokkule. voilà mooy sa sëriñ nga bokk ak moom ay sëriñ mooy moom it bu ngi koy indi ci awwalu musnadul kuufiyyin hadith Abu Juhayfa al imaam Ahmad dana haddathana Abu Nu'aym suuf ko moom dane boobu Abu Nu'aym daal Fadl ibn Dukayn dana haddathana Sufyaan muy Sufyaan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri rahimahullah tanta imam Abul Bukhari Abu Nu'aym ci beneen sëriñam la ko jële wan mo gon ñu ñëwaa dé gal imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana Abu Nu'aym mu nekk ñu ne tane mooy Abu Nu'aym de al-Fadl ibn Dukayn ah Hammad ibn Zuhair ibn Dirham al-Qurashi at-Taymi at-Talhi al-Talhi mooy Abu Nu'aym al-Siyawi al-Kufi rahmatullahi alayhi qala mun haddathana Mis'ar gis nga moom fii ci Mis'ar ibn Kidaam la ko jëlee alors que bu dee ci riwaaya imaamul euh, nu mu tuddati imaam imaam imaamul bo euh, Ahmad bi mu jële ko ci Abu Nu'aym même personne bi moom mu ngi ko jële ci Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri mu ne haddathana Mis'ar muy Mis'ar ibn Kidam rahimahullah Abu Salama al-Hilali al-Amiri al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Ali ibn al-Aqmari moo ko jële ci Ali ibn al-Aqmar ibn Amr ibn al-Harith ibn Rabi'a ibn Abdillah ibn Wada'a alhamadaniyu alwaadiiyu alkuufiyu abu abul waazi' rahimahullahu ta'ala qaala mu ne sami'tu abaa juhayfa moom nii abul aqmar ali ibn al aqmar am na boo xam ne ci doomu abu juhayfa la ko jëlee am bii nag mu jëlee ko ci ki nga xam ne mooy abu juhayfa <coughs> mooy da ko dégg ci awn awn ibn abi juhayfa ci riwaaya imaam Sufyaan biñ la doon wax sànk na ci la jaar muy riwaaya al imaam Ahmadu ibnu Muhammadu ibnu Muhammad ibnu Muhammad ibnu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alal jamii foofu moom dafa jaar ci euh, Awna muy doom muy doomu euh, Abu Juhayfa lool nag lenn la mooy moom da koo dégg ci moom déggaat ko ci baayam voilà mu ngi doon lool keese la ngi nga xam ne mooy Ali ibn Aqmari daal di def rahimahullahu ta'ala mu ne sami'tu Aba Juhayfa mu ne jëlee na Aba Juhayfa wax nañ la sant muy wa ibn Abdillah as-Suwa'i al-Kufi nga xam ne euh, saxaaba la woon ci saxaaba yonent bi alayhi salaam bu siiw nga xam ne àndandoo la woon ginnaaw gi nag bi Seydina Ali radiyallahu anhu nekkee xalifa nekkoon na moom moom la taqaloon nekk fa nga xam ne mooy Kufa rahmatullahi ala al-jami' wa radiyallahu ta'ala annahu yaqulu mu ne dégg naa ko sami'tu yaqulu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man de dégg naa yonent bi alayhi salaam naan la akulu muttakiya man duma lekk di wéeru ah voilà man yonent bi alayhi salaam léegi hadis baa ngi nii léegi lëkkaaleem ak bunt bi kon mooy baabu karahatil akl lu gën a néew luñ ci mën a wax yonent bay saa saam ci boppam nee na du ma ko def du ko def loolu moom manoo see jëlee naan lii moom lu ñu gërëm la moom <laughs> loolu moom euh, euh, euh, léegi nag le fait mu ne du ko def léegi nag mbir mi nekk nag day day day day jàllar beku bu boobaa waaw <laughs> waa comme que yonent bay saa saam ko def waa léegi est-ce que bi kon dafa xaram wala dañ koo sib waaw léegi moo tax al imam alham na xajar ah ibn xajar bi muy sara xadis mu ne waxtalafa salaf fii hukm al akli muttaki'a mu ne way dawlu yu baax yi ah, mu ne ñoom de wute nañ ci attey lekk di wéeru mu ne fa fa zaama ibn al qaas mu ne al imam ibn al qaas de nee anna dhalika min al-khasa'is an-nubuwwa an an an nabawiyya que yonent bi alayhi salaam la mooy ne yonent bi alayhi moo jagloo di bañ a lekk di wéeru mais ku moom bu wéeroo garaaw <laughs> mu ne bi mu waxee lii nag wa ta'aqqabahu al-Bayhaqi mu ne al-imam al-Bayhaqi moom rahimahullah nee Abu Bakr way mu ñëw ci gànnaam ne non non non loolu du dool ah <laughs> waaw mu ne qad yukrahu li aydan li annahu min fi'l al-muta'azzimin wa asluhu ma'xuudun min muluuk mu ne mukk mukk mukk lii du du du du jagleel yonent bi alayhi salaatu salaam dañuy dinañ ko sib ci keneen ku dut yonent bi alayhi salaatu waaw ndax lan ndax dafa nekk ci jëfu ñi nga xam ne ñooy màgg màggulu te cosaanu mbir mi ñu ngi ko jële ci buuru ajam yi buur yi nga xam ne nekk ñoo ay arab nga xam ne ñoo Kisra ak ñoo Qaysar ak façon yooyu nga xam ne niñ leen xame woon ci seenu ponkal ponkal ak rëy rëylu nii lañ doon lekke waaw di wéeroo ko wane na ñoom bokkuñu nit ñi waaw mu ne fa in kaana bil mar'i maani' la yatamakkanu ma'ahu min al akli illa muttaki'an lam yakun fi dhalika karaaha moom li ñu bëgg a wax dane moom ko ci mooy dañu koo sib waaw mooy lekk di wéeru moom lu ñu sib la léegi nag mu ne bu dee nit ki daa am lu ko tere donc loo xam ne moo tax mënu la lekk lu dul il faut wéeru fii waaw fii moom parce que fi mu toog xat na xat goo xamante ne nii mooy il faut mu mu jeng ci benn wàllam wéeru loolu kese waaw mu ne bon bu dee yu mel noonu moom garaawul quoi waaw loolu kenn sibatu ko waaw léegi nag ba pare mu indi ay kii euh, al imam al hafiz mu ne summa saqa an jama'atin min as-salaf annahum akalu kadhalika que de mu euh, euh, indi toxal jële ci mbooloo ci salafu salih boro waa dawlu yu baax yi kenn ñoom lekk nañ wéeru voilà noonee waaw léegi nag mu ne wa ashara ila hamli dhalika anhum ala darura moom nag imaamul Bayhaqi li mu wax nii rahmatullah alayhi que ne ñooñu comme que bu dee nit ki dem na ba amatul pexe lu lekk wéeru lool garaawul mu ne ñooñu nag mu toxal ne doom jële nañ ko ci ñoom mu ne ñoomu lool la la mooy dañ koo def parce que mooy loru la woon mënuñu woon a def ñeneen waaye imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne wa fil hamli nazar mu ne loolu nag mu wax noonu ne euh, que ne darura moo taxoon Euh, loolu mu ko yen noonu lu ñuy seetaat la de lu tax mu ne waqad axraja ibnu abi shayba ndax al imam ibnu abi shayba mooy kan abdullah ibnu muhammad ibnu abi shayba la way <laughs> ibrahim ibnu usman al kufi al abu baba suñu imam muslim de ñoom imam al bukhari imam al bukhari imam muslim te imam muslim moo lu mu jële ci moom abu bakr ibnu abi shayba rahmatullah alayhi an ibn abbas parce que moo dafa bind musannaf musannaf ibn abi shayba an ibn abbas mu jële ci ibn abbas solo ci moom waaye xaalid ibn al walid di cousin wam bi <laughs> te yoneen saa sam doon waa ammuka sa bàyca waaye cousin am la wa ubayda as-salmani jële ci ubayda as-salmani wa muhammad sirin ak Muhammad ibn Sirin wa Ata ñi ay tabi'i la ñu mujj ñi Ata ibn Yasar az-Zuri jawaaz jawaaz mut zalika mut jawaaz zalika mutlaqa moom toxal na ci ñoom que ñoom ah possible la loolu ci lu ñu joyal nit mën naa lekk di wéeru waaw mu ne kon nag waaye léegi mu ne wa ila sabata kawnu léegi bu saxee que ne lekk di wéeru daa nekk makruhan lu ñu sit aw xilaafa lawla voilà kon mooy ñaata am am nga wax bu ne la Ibnul Qaas nee na la lool jagle bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu kon ñeneen ñi ko def grawul am ñu ne dañ koo sit am ñoo xamante ne nii dañu ne kenn ko sibul mooy possibilité euh, euh, lu ñu mën a def la ah voilà côté loolu day delloo waxu Ibnul Qaas léegi am ñoo xam ne mu ne ah, oh, aw xilaafu lawlaa wala mu nekk loo xam ne xilaafu laa mooy def na lu gën a mooy àggul ci lu ñu sit mais def na loo xam ne daal euh, li gën a bàyyi nga ko fi def lu wuteeg moom quoi waaw li gënoo yeey nag mooy nga ba a lekk di kii di wéeru waaye nag euh, euh, yow xilaafu laa lool la mu ne mu ne kon nag bu dee loolu leer na fal mustahabu fi sifatil julus li nga xam ne doon loolu lañu sopp ci façon bi nit kiy tooge buy lekk lil aakili an yakuna jaatiyan ala rukbatay mu samp ay ñaari óomam comme ni ko nent way sa sam defoon ci xadis bi ñu génn mooy xadisu sayyidina euh, Abdallah ibn Busr bi radiyallahu anhuma ni mu defoon samp euh, mooy bët sa bëti óom yi nga samp ko mu ne loolu mooy li nga xamante ne nii mooy kon li nga xam ne moom lañ gën a sopp voilà léegi ak ban ala rukbatayhi wa zuhuri qadamayhi mooy toog ci léegi na way day jonkon noonu teg mooy kii teg bu bëtu oom yi après euh, euh, euh, wala mu samp loxo tànk yi al yumna wa yajlisu ala al yusra comme buy julli <laughs> waaw daal di samp rijlul yumna mooy comme booy julli ak tawarruk moo xam iftirash wala tawarruk xam nga woo booy toog iftirash gisoon nañ ko fi mooy bi nga xamante ne boo nekkee deuxième comme ni borom xam-xam yu bari wax ne de booy julli julli ñeenti rakka ah booy julli julli ñeenti rakka ñaareelu rakka bi nga def istirage mooy damay jël sama tànk càmmoñ bi toog ci mooy côté bi nga xam ne day bu dee man ku ñuul laa fi may teg bu may bu may bu may dox fi may teg sama tànk ci suuf loolu laay toog ci bu càmmoñ bi après samp sama beneen càmm kii bi loxo bi tànk bi bokk. samp ko loolu mooy iftiraas tawarruk nag mooy dama koy def boobu boobaa damay jël tànk boobu noonu ma toogoon def ko ci suuf sama suuf ma toog samp beneen bi mooy boobu moo gën a mooy toogin bi nga xam ne en général yonent way saa te loolu la boroom xam-xam yi wax lool ne noonu na doon toogee bu mujj bi voilà loolu nag waxoon nañ la wute bi am ak Shafi'iyya eh, kii Hanafiyya yi rahmatullah alayhi ak façon toogin bi nga xam ne wala Ibn Abbas te loolu jël nañ ko ci Ibn Umar radiyallahu anhu anil jami' que ne yonent bay saa sal tooga raw noonu al te moom lay indi hadis bi ci tegu waaw al iqa <laughs> mooy comme bi ñu waxoon sànq waaw mooy da jël sa bëti oom samp waaw samp ba pare samp sa sa sa ñaari tànk yi sa ñaari euh, bëtu sa tànk yi mooy da leen di samp ñu taxaw sa bëtu oom bu tegee léegi euh, léegi nga nga nga samp sa kii bi sa tànk yi ci suuf mais kii bi jublu xibla baaraam yi après nag yow nga sa bëti oom yi nga def nii bon amuñu image aw <laughs> nga def nii waaw loolu façon boobu ci julli mën naa nekk voilà ci ñaareelu nakk bi ci li gën a dëgër insha allahu taala te ibnu abbas loolu la waxoon bi ko ñoom saa yi nu mu ne jubéeri lool mu ne yeneen saa salaam def na loolu nga naan la yaay naan kenn yooge noonu yeneen tubaab yi saa saa am na noonu mooy yooyu yëpp dafa possible comme ni ko borom al moo di Imam an-Nawawi mii leerale que ne li ëppoon li muy def mooy lële iftiraas ak tawaru ko sax na ci moom yeneen tubaab yi saa saa am def na iqaa boobu la mooy toogin boobu xam nga da ko doon tere am na nu mu doon wax ne bu leen tooge comme tooginu ni xaj yi di tooge waaw. mais loolu leneen taxoon mu doon wax yonent bay saar saam nag da ko da koo def ngir wane ne bayaanul jawaaz kenn loolu possible na voilà mais waaw kon nag jaruñ ci sax mais def ko ndax loolu saxu ci woon sinon saxaaba yu ëpp yi ñuy nettali ci moom euh, mooy nettali woon ko noonu même bu dee ne sax na ci Mawlaana Ibnu Abbaas ak ñoom Ibnu Umar que ne loolu moom sunna la voilà bu kenn gis ko ko def nga naan eh waay yow lii nii mooy lan dañ naan la lii mooy sunna nga naan lii nii mooy lan yow wax naa xamoon li ngay wax waaw ah, kon affaire bi mu ngi noonu il faut pas di gaaw euh, euh, ay affaire loolu lu am am solo la kon yeneen way sa en tout cas fii li muy kii mooy lekk ndax mbiru boroom xam-xam yi gis nañ nag ni nga xam ne noonu lañ ko tekkeewee gis nga këne almuttaki ah li nga xam ne noonu lañ ko tekkeewee waaw <laughs> mooy imaamul Xattaabi gis nañ li mu wax kanta imaam Ibnul Jawzi comme li al imaam an-Nawawi wax <laughs> waaye dane lii daal ah Eh, eh, eh, parce que am na riwaay yu naan yonent bay saa saam daf ko mas def ay mursal yoo xam ne mas na lekk wéeru Seydina Jibril na ko bu lekk nii lool mu ba boobu la ko mujjee def la ko bàyyi di def voilà loolu bon sauf que ñoom ibnu Amr ñoom Abdallah ibnu Amr ñoom ñëpp daal dinañuy nettali ne yonent bay saa salaam dane woon du def loolu moom lekk di wéeru comme niñ ko gisee nii ci hadiis Abu Juhayfa bi moom dane loolu man duma ko def voilà kon nag mu ngi noonee ndax euh, xam nga ci la xadiis boobu yeneen bay sa sa tuddoon nañ ko fi yàgg ko fi tudd euh, imaamu yi daal na koy solo mu jaar ci al imaamu Zuhri mu jëm ba jëm Ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhu mu doon nettali ne yeneen bay sa salaam euh, suñu borom daa am malaaka bu ñëw boo xam ne masula ñëw avant moom ab masula wàcc mu ne sëy mu ne yonent saa sa borom mu ngi lay tànnaloo nga nekk jaam ak yonent wala buur ak yonent mu xool Seydina Jibril comme si da koy laaj euh, mu euh, xelal ko mu daal di koy def si na ko mu wàcc boppam mooy mu dan nekk abdan nabiyyan léegi mu ne looloo tax fama akala muttaki a masala lekk mukk moom alayhi salaatu wassalaam eh, di nekk ki nga xamante ne nii mooy ku lekk di wéeru bon euh, mursalu ata bi nag comme ni ko al imam ibn Shahin nettalee eh, boobu dane moom da koo defoon Seydina Jibril daal di koy tere Eh, eh, Seyna Anas tamit radiyallahu anhu nettali na lu mel noonu que ne Seyna Jibril dafa ma soona yonent bay saa saam ne ko bul lekk eh, bul di lekk di di di wéeru waaw kon nag mu ngi noonu ba boobu moo tax bépp boobu ma sotu koo def te nee na man duma ko def kon nag loolu kon ñu gis ne kon yonent bay saa saam en tout cas lu ci man di doon mooy loolu nee na man dootuma ko def wala duma ko def du tout voilà bu doon ne yële sax na te ne ma na ko def mooy bañ ko ko waxee ne ko bu ko defati boobu la ne man dootuma def noonu léegi nag. Euh, boroom xam-xam yi nag wuute kon gis nga euh, imaam al-Xattaabi rahimahullah li mu wax te moom la imaamu Nawawi indi ne loolu la wax que jàpp ne waaye affaire bi du wéeru ah nekkul ku wéeru noonu comme niñ ko xamee ci sa wàll mais mooy koo xam ne dafa toog bu baax ngir jàmmalloog lekk gi daal di dóor bu baax a baax a baax yonent bay saa saa nag doonu loon def noonu bul nga rek la doon jël voilà te kuy lekke noonu mooy kat sa toogaay du du nekk toog ku confortable léegi nag Euh, euh, euh, am ñu ne non affaire bi lenn la al lool ne la comme l'imam al hafiz wax mu ne am nañu ne yatamakkanu fil juluusi lil akli ala ay sifatin kan mooy koo xam ne daal day jàppandal boppam ci toog boo xam ne ngir lekk ak nu mu mën di toogi mën a confortable rek loolu moo ittika waaw am ñu ne déedéet mooy mu an yamila ala ahadi shiqqayhi te lool la imaamu Nawawi ne keneen ku dut te loolu imaam Ibnul Jawzi loolu la wax mooy ki nga xam ne daal maa'ilu ala janbi mooy ki jéng ci benn wàllam voilà kon mu ngi noonu kon waqila an yamila ala ahadi yi mooy mu jeng ci benn ci ñaar benn wàllam yi am ñu ne an ya'tamida ala yadihi al-yusra min al-ard non al-ittika mooy yow ngay lekk jël sa loxo de càmmoñ teg ko ci suuf di ci wéeru xam nga loolu woo ñu la ko dox bi ñuy ubbi voilà léegi nag bon imaamul Xattaabi après euh, imaamul Haafiz Ibn Hajar tudd li imaamul Nawawi wax waaw <laughs> imaamul Xattaabi nag moom mi ngi ko waxee naan taxsibul taxsabul aammatu annal muttaki wal aakilu ala ahdi shiqqayhi wa laysa kadhalika <laughs> bal huwa al mu'tamidu ala al witaa'i alladhi tahta mu ne ñu ëpp nag ci nit ñi mais bu dee am fii bon <laughs> xam nga daal mooy population bi mais non bu boro boro xam-xam ñoo jàpp lool que ne kiy mooy kiy lekk euh, ci wenn wàllam. mu ne loolu du loolu ah li ñu sukkandikoo te liy dëgg mooy te loolu la ñuy jàpp mooy ki nga xam ne daa teg dara ci suufam toog ci bu baax waaw ak laltu loo xam ne moom lay toog lu baax waaw mu ne loolu mooy maanaa hadis bi nga xamante ne nii moom la moo ci tegu Imaam An-Nawawi ne mooy ma <laughs> kii al-Hafiz Ibn Hajar inni la aq'udu muttaki'an 'ala al-wita' 'inda al-akli waaw mu ne mel ni kuy mel ni mu ne loolu mooy wa maanaa al-hadis mooy maanaa hadis bii bokk que man du ma lekk di wéeru. toog fu baax loolu la ci jublu mel ni kuy baril bëgg baril lu bari lekk gi waaw man damay lekk rek bul xa voilà kon mu ngi noonu loolu daal eh, imaam Ibnul Jawzi nag dane luwaay yow affaire bi daal du loolu moo tax imaamul Hajar mu kanta wa jazama Ibnul Jawzi tafsir ittika bi annahu bi ala ahadi al-Xattaabi daalik <laughs> mu ne kanta imaam Ibnul Jawzi moom <laughs> Abu Bakr dafa dogu bi muy teg ci ittika dane way ma ne mooy jeng ci sa benn jeng wàll wi way ah, mu ne ta faal mooy nekkul sax di tourner di faale di bàyyi xel li imam ibn al-Khattabi Abu Sulaymaan daal di weddi ne loolu moom amma gi loolu leen jàpp du loolu mu ne loolu bàyyiwu ci xel te xam na ko ah <laughs> mooy daa bëgg wax ne non non loolu dëgërul fen ah, kon daal lool la quoi <laughs> waaw mooy loolu la quoi mooy euh, euh, en tout cas loolu en tout cas waxu ñoom imam Ibn al-Jawzi yi moo gën a niru wax ci quoi wéeru moom mooy nga wéeru nga mooy nga penché wu ci sa benn wàll daal di jéng ci sa benn wàll loolu mais bon imam al-Khattabi li mu wax jar na bàyyi xel mais nag gantaa dàq yële day xaw a metti ne loolu kiiwul kon daal ñu ci mën a jànge ci hadis bi ci gàttal mooy ne kon di lekk di wéeru li minimum dañ koo sit même bu dee wax na ci salaf yi sànq gis nañ ñoo xamante ne dañ ne ñoom dañ koo jàpp ne dara newu ci mais comme que nent way saasaam nee na du ma ko def te moom lañ ñu royloo waaw léegi doom bu keneen defee leneen dañuy jàpp ne boo moom noonu la ko déggee mais ñun daal kii yonent bay saa sam ñu royloo moom dane man du ma lekk di wéeru kon nag li gën a mat daal ci ay yi te moo tax al imam an-Nawawi indi ko fii mooy ne daa bokk ci tegginuñ lekk yow bu lekk di wéeru loolu ne darura moo tax comme imam al-Bayhaqi wax mooy loo xam ne man da ñàkk manoo lekk neneen lu dul ne wéeru waaw loolu yàllaa xam fa man turra ghayra ba'in wala an ci loo xam ne day day day dafa nekk rek di di jéggi dayoo di def lu ko neex wala di delluwaat kooku euh, loolu euh, kooku amul garaaw kon nag wallahu taala a'lam wala al-imam al-hafiz an taala mu teg ci beneen xadiis muy xadiis bu mujj bi